الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yéen mbokk jullit ñu ngi leen ñu di leen ziyaare di wàcce ñëpp seen wàccuwaay di ñëw si suñu juróomeelu bind bi ci laxdar yi tey ñuy commencé ci fi borom téere bi di wax ni wayajibu dina wayajibu alayhi xifdu lisaanihi min alfaxshaai walmunkar walkalaami alqabix wa aymaani altalaaq wa intihaari almuslim wa ihaanatihi wa sabbihi wa taxwiifihi fi gayri xaqin sharciyin tey mu ngi ñëw ci fi borom téere bi du wax ni kat wa yajibu dina war alayhi ci mukallaf xifdu lisaanihi wattu làmmiñam ndax dafa war ci mukallaf mu wattu làmmiñam mooy moytoo wax ci lépp loo xamante ni daganul ci sharia mu koy tudd ndax ndax làmmiñ kat benn la ci cëru doomu aadama yi feeñ ndax làmmiñ kat bokk na ci cër yi gën a màgg ci ci ci ci xéewalu yàlla yi mu xéewal ab jaam bokk na ci làm làmmiñ moo tax làmmiñ lu jëra sàmm la làmmiñ tamit li mu tuutee noon noonu la bëree yiw waaye tamit noon la bëree ay ay tamit moo tax yenn saa si daal wax man sama tan na ku noppi mucc mu rey saasa du waat du xaat feneen feneen tamit mu daal ni la noppikat xikma la ki ki ah, ki ku néew ñu néew ñoom ñoo koy def ñu koy def bëriwul ba léegi insa salam yonent salam ba léegi am na feneen fi muy waxee ni kat koo xamante ni yàlla dafay daf koo bëgg a dimbali koo koo xamante ni yàlla dafa bëgg ci moom yiw yàlla dina ko dimbali mu daal di wattu làmmañam moo tax wattu làmmiñ lu am solo la ci ci doomu aadama ba nañ ko ba dañ naan sax boo yëgee ni sa boo yëgee ci sa ci sa xol ab ab wow wow hmm? nga yëg ni kat sa xol dafa wow wala nga yëg ni kat sa yaram dafa doyadi wala nga yëg nga yëg ni kat dañ laa xañ wërsëg xamal ni loolu di ko waral moom mooy danga wax loo xamante ni amalu la njariñ moo tax kon nit ki war naa war naa wattu làmmiñam lu mu mën loolu moo tax tey nag boroom téere bi fii nii mu ngi lëf juróom juróom-ñetti mbir yoo xamante ni bokk na ci li nit ki war a wattu ci làmmiñam damuy bokk na bokk na ci yooyu noonu alfaxsha mooy mooy loo xamante ni lu bon la alfaxsha mooy loo xamante ni dafa mm, mm, loo xamante ni saa boo ko waxee rek daanaka nit ñëpp a koy ñaawlu loolu loolu mooy mooy loo xamante ni lu bon la wala munkar munkar mooy loo xamante ni lu ñu cible loo xamante ni daanaka sharia du ko nangu boo ko duggoon sharia dañ koy bañ mooy ma ma ankarahu sharia ma xaramahu wala kalaamil wax ju bon daanaka maanaa bi rek firi na firi na firi na moo tax kalaamul qabiix mi wax ju bon tamit danga ko wattandiku ay maani talaaq géñal fase di géñ ni la géñ ci fase noonu kooku tamit nit ki daf koo war a wa wattandiku ñangi sansel neenam bu leen géñ ci fase te ak ci goreel na ndax yooyu noonu mu mu ngi bokk ci ci géñu yi kàccoor yi ñoom ñooy giñ ci fase wala ne kuy giñ ne giñ ci yàlla wala wala mu noppi wanti xaaril muslim ak gëdd jullit jullit tamit kenn du ko gëdd di wax ak moom ay wax yu tar yooyu déedéet kenn du ko def doo taral wax ci ci jullit way xaanati ak doyadal ko tamit di suufeel nit ki tamit di ko mbokkee wala di ko suuf wala di ko rol yooyu tamit daganul ci jullit mu koy def mbokku jullitam wasab bi ak ŋàññi ŋàññi may xas xas tamit ci jullit mu koy def mbokku jullitam dégg nga saa sam nee na ŋàññi ŋàññi jullit kàccoor ngay xas jullit loolu kàccoor moo tax loolu tamit daganul ci nit ki mu koy def wa tax wii fii ak ragal loo ko fii xayri xaqin chariin ci lu àqu sharia ngay ragal loo nit ki ci loo xamante ni nekkul àqu sharia tamit kooku tamit daganul daganul ci jullit bi mu koy def moo tax bu dee bu dee ci àqu sharia la xamante ni comme comme mu nekk nit koo xamante ni day sàcc wala yu mel noonu ngeen ko boo sàccee dañuy dagg sa loxo wala yu mel noonu ngeen ko liikat kenn du ko def ndax nangam nangam xamante ni loolu ragalloo bi nga ko ragalloo ci àqu sharia la loolu loolu dagan loolu dara nekku ci moo tax ñu dajaleel la yi nga xamante ne moom la wax moom moo xaraam mooy dajaleel foofu mooy tableau boobu nga gis noonu ndey boo xoolee mu mooy alfaxsha al munkar mooy luñ sib kalaam al wax ju ay maani talaaq ngiñal fase intihaarul muslim gëdd jullit ihaanati yi doylal jullit sabbi yi jullit taxwiif yi jullit ci fii xaq sharia ci du xaq sharia ñu jaaraat ci muy dina war alayhi ci mukallaf xifdu lisaanihi wattu làmmiñam minal faxshaa'i ci lu ci lu bon wal munkari ak luñ sib wal kalaamil qabiixi ak wax ju ñaaw wa aymaani talaaqi ak ngiñal fase wa intihaaril muslimi ak gëdd jullit wa ihaanatihi ak doyalal jullit wa sabbihi ak ŋàññi jullit wa taxwiifihi ak ragalloo jullit fi gayri xaqin sharciyin turul xaqu sharia ba léegi ñu ñëw ci yi nga xamante ni dafa war si si si si jul ci mukallaf bi ba léegi borom téere bi indi na ci xafidul basar wat wattu wattu gis-gis ndax mukallaf kat ndax gis-gis ba léegi comme ni ñu ko waxee ci cër bët tamit daa bokk ci cër yu mag yi nga xamante ni noonu suñu borom xéewale jaam bi kon dafa war ci jaam bi bëtam mu faxe see def li nga xamante ni moo dagan mu mu bàyyi mu bàyyi lépp loo xamante ni dafa xaraam ci noonu nag loolu moo tax yàlla mu ngi doon ko xul lil mu'miniina waxal jullit ñi yahuddu min absaarihim ñuy wattu seen tamit seeni seen ñi wattu seeni seeni p seeni pëy waxal jullit ñi kat yaxuddu min absaarim xaddul basar moom mooy wàccee gis-gis sa gis-gis nga wàcce ko ndax soo ko wàccee ci nga koy mën a watt ba ba ba nga xamante ne tey doo ci mën a xool lu xaram pare ñu wattu ñu wattu seeni cër ba ba ñëw na ci beneen aaya sax yàlla yàlla di wax ni inna samaa wal basara wal fuaada kullu ulaa'ika kaana anhu mas'uula mu ni mu ni dégg-dégg ak gis ak xol yooyu yëpp tamit ci ci bis baa dañ ñoom ñëpp dañ leen di laaj li nga xamante moom nga doon def moo tax tamit kon sa dégg-dégg ak sa gis ak sa xol lépp da ko war a sàmm ndax ñun ñëpp tamit bi yawmal xiyaama dañ la koy laaj ñëw na ci beneen xadis mu ni ñetti ñetti bët a ngi nii yoo xamante ni safara safa safara du ko lekk bi bis bi si pénc bi bi si njëkk moom mooy bët boo xamante ni dafa gëm ci lépp loo xamante ni yàlla daf koo xaraamal ak bët boo xamante ni dafay jooy ngir ragal ak bët boo xamante ni dafa dafa fanaanu gàdde ci ci yoonu yàlla kon buñ gisee yi ji yi ci xamee ni kon kon bët war na ci nit ki mu sàmm bëtam ci ci lépp loo xam ne tax borom téeb daan wa yajibu dina war alayhi ci mukallaf xifdu basarihi mu wattu gis-gisam minan nazari ci xool ila xaraami ci lu xaraam wala yaxillu du dagan lahu ñeel mukallaf an yanzura mu xool ila muslimin ci jullit bi nazratin ci xool boo xamante ni tuudihi da koy lor illaa an yakuuna lu dul mu nekk faasixan di kàccoor fa yajib dina war hijraanuhu mu tong ko mu rabaram téebi daan ni kat daa war ci mukallaf mu wattu gis-gisam wattu li muy xool ba xamante ni tey lu xaram du ko xool muy daganu ci mukallaf muy xool jullit xool boo xamante ni kat daf koy lor na nit ki boo koy xool yenn xool yi day tax kooku day am kersa ci yow day am day day am benn waxoon mu ko moo ci loo xamante ni daal en tout cas dina de dis ci nit ki daal bu xoolee dara nga koy xool da ngay dis ci moom moo tax dara ci nit ki koy xool xool bu koy lool illaa yëkku na faas xen mu daal ci seetee lu nekk lu mu nekk kàccoor su fekkee kàccoor la nag sa waa kon kooku mun nga koo xool xool boobu noonu dégg nga moo tax ma ni sax bu fekkee kàccoor sax jigéen ci gàttal fay jib bu day war nga tong ko tong tong nit moom mooy nga xuloog moom sori ko tong moom mooy nga sori ko dégg nga moo tax mu day war kon soo bu dee kàccoor day war nga koy tong dañuy limal la fi daan la minal waajibaat xabitul basar ma jaaraat ci benn waajib dina war alayhi ci mukallaf xifdu basarihi wattu gis-gisam minal nazari ci xool ilal xaraam ci lu xaraam wala yaxillu du dagan lahu ñeel ko an yandura mu xool ilaa muslimin ci jullit bi nazratin ci xool boo xamante ni tuzi gi da kay lor illaa an yakuuna lu lu mu nekk faasixan di kàccoon fee jib dina war hijraan bu mu tonk mu ne bokk na ci yu xaraam ba léegi tamit an-nazarul mu'zi ila muslimin xool boo xamante ni dafay lor jullit xool boo xamante ni dafay lor jullit wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ba beneen yoon inchaa allah